gi ñu ngi woon ba léegi ci ghazwatu badrinil kubra muy xare badar bu mag bi eh, jataay bi weesu ñu ngi waroon a dugg ci xadiisu seydina imaam ibn isxaaq raxmatullaahi wa an abi <coughs> waaye ginnaaw bi nga xam ne ci lañ gise woon taxriiju xadiis bi ñan ñoo ko soloo ak darajaam ndax lu wér la ak lu wérul yooyu yëpp waxoon nañu ko waaye dañu fàtte woon def <coughs> tarjama marsad ibn abi marsadin al-ghanawi radiyallahu anhuma wa ardaahuma moom lañ def ci jotaay biy weesu moo tax mu ñu ñoon dugg ci xadiis boobu di xadiisu seydina ibn isxaaq raxmatullah alayhima mu ñu doon wax <clears throat> ci xew-xew boobu xewoon makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman jamono ji nga xam ne ci la abu sufyaan ibn xarbin mi nga xam ne moo jiite woon njëgg mi jóge woon quraysh demoon shaam te nekkoon ci retour bi jóge Sham di ñibbisi mu yëg ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kat génn na ay saxaabaam ngir dogaale ko euh, moom Abu Sufyaan ibn Harbin daldi woon yónni ku ñuy wax Damdam ibn Amr <coughs> muy Damdam di doomi Amr yónni ko Makka ngir ëmmëte leen yëgal leen nu ñu gën gaaw nañu ko def ngir défendre seen alal ndax kat seen noon bi di seydinaa muhammad alayhi salaatu wasalaam ak saxaabaam yi kat ñu ngi waaj ñu ngi may kar te bu ngeen yéexee seen alal naax saay te bul fàtte ne waxoon nañ ni alal jooju bu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam tegoon loxoom loolu mooy euh, waa Màkka dañ leen di metre à genoux léegi nag ginnaaw bi nga xam ne ci la Seydina ci la Abu Sufyaan ibn Harb daal di yónnee Damdam ibn Amr ci jamono jooj xew-xew bi <coughs> dafa am xew-xew bu rëy bu xew biir Màkka te moom lañu imaam ibn Isxaaq doon nettali ci xadiis biñ la ne def nañ taxriij bi ba pare mooy wax nañ fu xadiis bi ne ak ñan ñoo ko solo ak darajaam ndax wér na wala wérul imaam ibn isxaaq mu ne woon fa xaddatani man la attahim mu ne nettali na ma man laa attahimu koo xam ne duma ko tuumaal wax nañ la imaam alxaakimu naysaabuuri raxmatullaahi aleyhi daal dinay indi kooku waaye dafa daciif mu ne an ikrimata mu jële ci seydinaa ikrimata ibn jabr raxmatullahi alayhi an ibni abbaasin mu jële ci seydina abdillahi ibni abbaas radiyallahu taala anhu wa an abi wa yazid noonu mooy càllale bu njëkk bi nga xam ni wérul mu ne wa yazid ibnu ruumaan moom imaam ibn isxaaq mu ne nettali na ma sama sëriñ yazid ibnu ruumaan an Urwata bni Zubayr mu jële ci seydina Urwata bni Zubayr radiyallahu taala wa ardaahum ñoom ñépp mu ne xaalaa riwaaye bii moo càllale bii moo wér mais mursalun saxiix la ndax ci seydina Urwa la yem léegi nettali boobu nag ci lañuy dugg tey insha allah ñoom ñaar ñu ne ko kon muy seydina abdullah ibn abbas ci càllale bu njëkk bi wérul wa urwat ibn zubayr moo tax boobu duñu ci sukkandikoo ci bii deuxième bi lañuy sukkandikoo muy yazid ibn ruumaan an muy seydina urwat ibn zubayr ñoom ñaar ñu ne wa qad ra'at aatikatu bintu abdil muttalibi qabla quduumi damdama ila makkata bi thalaati layaalin ru'ya afza'atha moom seydina Urwa radiyallahu rahmat radiyallahu taala anhuma mu ci nettali bi waaye xadiisu seydina Urwa bi day dëgëral xadiis tàllale bu njëkk bi bi jaar seydina Abdullah ibn Abbaas même bu dee am na rupture ci man laa tëhimu walla xam nañ ko mee ku la loolu day wane ne kon wax jooju am na cosaan mu ne waqad ra'at te gisoon na aatikatu di ndaw suñu naan aatika bint abdul muttalib di doomi abdul muttalib kan mooy abdul muttalib abdul muttalib mooy bàyyi abdallah abdallah moo jur rijaal sayyidina muhammadin alayhi afdalu salaati wa azka salaam kon Aatika bi bàjjenu yonent bi la la moom dafa gént ne moom dafa gént qabla quduumi Damdam ila Makka bi salaasa bi moom bàjjenu yonent bi alayhi salaatu boobu amoon na bàjjen yu bari du moom rek gisoon nañ keneen am na ku siiw te gisoon nañ ko ci nisaan xawla rasul muy safiya bint abdul muttalib di yaayu az-zubayr ibn al mi nga xam ne mooy bàyyi urwa mi nettali mbir mi maamu urwa bu jigéen bàjjanu yonent bi alayhi salatu wasalaam mooy safiya bint abdul muttalib bi radiyallahu ta'ala anha wa ardaha wa anna biha kon du benn bàjjen rek bari nañu mu ne kon moom Atika moomu di doomi Abdul Muttalib laata Damdam mi Abu Sufyaan yónni ne ko loo gaaw xeebal ngir yëgal waa Makka ñoom Abu Jahl ñoom Abu Lahab ñoom Uqba ibn Abi Mu'ayt ñoom Abu uh, Ubay ibn Xalaf Umayya ibn Xalaf koffaar yu mag yooyu gaawal nga yëgal leen dam-dam mi mu yónni woon ibn Amr al-Ghifari laata muy agsi Makka di di ñëw ngir wax leen lool avant ñetti jours avant muy agsi ci la Atika bii daal di gént li mu gént ana la gént ndax gént gu neex la mu ne déedéet ru'ya afza'atha dafa gént gént goo xam ne daf ko tiitloo xam nga saa arif nit di nga gént loo xam ne dangay yeewu boo mooy ci guddi gi ngay tëb bi ngay génn da ngay jëkk rek jóg nga yuuxu sax yow ki dëkk ki tëdd ak yow si wet gi moom yëgul li ngay gisul li nga gis ba tiit ba tëb mais bi nga yuuxu dégg na eh, ne la yow lan la lu après nga nga bi nga yeewu xool léeg-léeg nga wax ko li mu demee wala boom nga ne ko garaawul te mooy ne mooy liñ naan ay cauchemar voilà cauchemar moom affaire bi cauchemar la ci moom léegi nag bi mu gisee gént googu nga xam ni moo ko tiitoon la la def mu ne fa ba'athat ila axiha al abbas ibn abdil muttalibi mu daal di yónnee yónnee ci frère di al abbas di doomi abdul muttalib comme moom muy frère Atika ñoom ñaar ñépp abdul muttalib di maamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo leen jur mu yónnee ci al abbas di bàyyi abdallah ibn abbas mi bokk ci ñu nettali xadiis bi radiyallahu taala an il jami bi al abbas ñëwee agsi fa qaalat lahu sœur bi di aatika ne ko yaa axi ne ko yow sama mbokk wallahi laqad ra'aytu laylata ru'ya afdha'atni mu ne ko yow sama mbokk di sama frère maa ngi waat ci yàlla ne gis naa gént naa ci guddi gii biig guddi naa dinoo gént naa gént boo xam ne daf ma tiitloo wa taxawaftu man nag aatika ma ragal an yadxula ala qawmika minha sharrun wa musiba ah te nag gént gi ma gis damay ragal mu dugg ci sa ñoon ñi di waa Quraysh sharrun muy ak mbon lu tiis wa musiba ak musiba daal li leen ciy dal sama gént gii daal li ma wan ragal naa lool mu dal sa mbokk yi di waa Quraysh loo xamante ni catastrophe lay doon ci seen kaw musiba lay doon mu ne ko nag yow sama mbokk di al abbas di sama frère faktum alayya ma uhaddithuk na nga ma nëbbal nag gént gii ma la nar a nettali ndax gént gu garaaw la te lim ma wan mooy ah, tiit naa Quraysh musiba daal li leen dal qaala laha al abbas di frère bi ne ko wa ma ra'ayti ne ko waa léegi waxal lan lan nga gént qaalat mu ne ko ra'aytu raakiban aqbala ala ba'irin lahu hatta waqafa bil abtahi thumma saraxa bi a'la sawtihi alanfiru yaa la ghudur mu ne man daal damaa gis ci gént gi benn cavalier waa joo xam ne dafa war war fas mu daldi pas fas mais ci géléem benn warkatu géléem benn waay bu war géléem daal moo laa gis ci gént gi xatta waqafa bil abtah ba ni muy ñëwee ci bërëb boobu nekk diggante Makka ak Mina am na ñu ne Makka la gën a jege am ñu ne Mina mais amaana Mina nag la gën a jege benn bërëb la ba muy agsee foofu summa saraxa bi ala sawti alanfiru yaa la ghudar li masaari'akum fi thalath nee bi mu agsee lépp ci gént bi mu ngi war ci géléemam bi mu agsee bërëb boobu daal abu tax mu daal di yuux ne alanfiru mooy génn leen gaaw waajal ngir dem xeer waajal leen takk leen ba dëgër armez-vous pour dem xeex yàlla xudar képp ku demul mooy ne workat nga ku demul rek workat nga ku demul ci li ma leen di woo ci xeex bi ngeen war a waajal ku demul rek xamal ne traître nga te nag foofu ngeen war a xeexe mooy ñetti fan lañ la may ñetti fan lañ leen may yéen waa Quraysh ñetti fan laa leen may ñetti fan laa la laa leen may ngir ngeen àgg fa nga xam ne fa ngeen war a xeexe fa ngeen war a jotee ñi ngeen di jote moom Aatika ci biir gént bi léegi mu ne ma gis fa aran naasa jitama'u ilay nee na ma gis nit ñi nee na ma gis nit ñi ijtama'u ilay ñu daldi gaaw génn ci seen kër yi daldi koy wër summa daxala al masjida wannaasu yatma'una bi nag nit ñi dajaloowe agsi ci moom ca al abtah ba ñëw ba dégg li wax mu daldi continuer war ci gëleemam continuer daldi continuer nit ñi di ko topp mu dugg ci biir jàkka ji di biir kamba ji paa ci biir loolu ñuul lool ne mooy kamba ji mooy foofu jàkka ji ne mu agsi ci biir mu ne fa baynama hum xawlahu masala bihi ba'iruhu ala dhahril kaaba mu ne bi nga xamante ne nii nit ñeen ko wër mu daldi jël géléemam sukkandiku ci daldi taxaw mooy mu mel ni def def ko naaru échelle ngir taxaw mu daldi taxaw ci diggu géléem gi ci diggu ginnaaw gi daldi ciy taxaw summa saraxa bi mislihi mu daldi yuuxu wax lu mel ni lim waxoon bi nekkee sànq bërëb bi mu a nekk daal ab tax mooy lan alam firu yaa la xudur li masari'akum fi thalath alaa waawee alaa yëgu ngeen musiba xew na infiru takk leen ba dëgër waajal leen seeni ngànnaay ngir lan ngir daldi xeexi yàlla xudar ku ko deful rek xamal ne workat nga traître nga te na xam ne nag foofa trois jours lañ leen may fa ngeen war a daje ñoom nee na summa bi bihi ba'iruhu ala ra'si abi qubays mu daal di jóge foofu ci kaaba gi zaadaha llahu tashrifan wa takriman daal di jubali bërëb bu ñuy wax montagne boo bële di abu qubays euh, fa saraxa bi misliha mu daal di yéegaat comme ni def ci kaaba gi daal di def la de même li mu wax mooy mu waxaat la même chose infiru yaa la xudur li masaari'akum fi thalath waxaat lim waxoon sànq ngir ëmmate leen waajal leen ñetti fan lañ leen may fa ngeen war a dajeeg gaay te ku ko deful rek mooy traître nga nee na foofu noon ci Abu Qubays ci montagne boobu thumma axada saxratan fa arsalaha mu yéeg ci montaañ bi daldi jël lépp ci gént gi la daal jël benn xeer fa arsalaha rek daal di koy sànni mu ne fa aqbalat tahwi hatta idha kanat bi asfalil jabal irfaddat fama baqiya baytun min buyuti makkata wala daarun illa daxalatha minhu filqa mu ne mu jëlee xeer ci kaw montagne bi waajooju mu gis ci gëléem gi ba léegi mu daal di jëlu xeer ci montagne bi daal di koy sànni nee na xeer wi di wàcc nee na bi mu agsee ba jóge lu ñu sànni ci kaw mooy ci suuf la jëm bi mu agsee ci suufu montagne bi irfaddat rek xeer wi daal di tasaaroo toj nee na fama baqiya baytun amul benn kër ci këru màkka yi bu des wala daarun du caagante ne néeg du caagante ne kër illaa daxalat ha minhu filqa lu dul am na benn euh, euh, benn euh, benn dogit ci xeer woowu mu sànni nga xam da ko sànni bi mu dalee ci suuf tasaaroo amul benn kër ci këru màkk yi walla benn néeg ci néegu waa màkk yi lu dul ne am na benn dog benn partie ci xeer woowu lu dugg sa biir kër loolu la gis mu ne ko lii de mooy gént gi yow sama frère di al abbas moom Atik qaala al abbas al abbas ibn abdul muttalib ne ko wallahi inna hadihi la ru'ya wa anti la tadhkuriha li ahad sayyidina al abbas radiyallahu anhu tayi tuubul mu ne euh, wallahi ne sœur bi wallahi maa ngi wàcc yàlla ne inna hadhihi la ru'ya lii de dëgg-dëgg lii nga ul lii nga gis de lii de gént dëgg ngi laa ilaha illa allah wa anti nee nga ma mën a bël la waaye yawit aatika sama sœur faktumiha fexeel yawit ba nëbb ko bu ko nettali keneen de laa tadkuriha li bu ko tuddal keneen bu ko nettali keneen léegi loolu la wax ak sœur bi wax ak frère am bi tontu ko lool kon gént gàngoo pour récapituler gént gi lan la as-sayyidatu Atika dafa gis lan gént koo xamante ne nii mooy dafa gis benn waay bu war géléemam ñëw ba bërëb bu ñu naan ab tax jóge bii ci Makka ñëw ba ci bërëb boobu entre Makka ak Mina mu yuuxu nit ñi yuuxu ngir ñépp ñëw bi ñu agsee mu ne leen jóg leen takku leen waajal leen ngir xeex ngir ñetti fan nag ngeen am pour xeexal ku demul nag xudar wala xudur comme li imam euh, as-Suhayli ci rawdul unuf nee na xudur bi dammil gayni xaa bi dañ koy damm ak daan bi muy ayn mu'jama dañ koy ayn nin aynun mu'jama mooy boo xam ne dafa am point kooku lañ koy dam dam ak mi ak daal bi xudur ku demul rek traître bi mu wax nit ñi ñëw ko mu wax leen lool mu dem ci kaaba yéeg ci diggu géléem gi digg ginnaaw géléem gi wax lu mel noonu dem jabalu Abu Qubays waxaat la même chose jëlu xeer sànni ko ci suuf bi mu agsee ci suuf xeer wi tasaaru amul benn kër ci wala benn néeg néegu Màkka yi lu dul benn ci dogu xeer woo dugg na loolu mooy gént gi Seydina al Abbaas wax ko li mu koy wax summa xaraja al Abbaasu ginnaaw gi mu génn moom al Abbaas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu fa laqiya al Waliid ibn Utba wa kaana lahu sadiiqan fa dakarahaa lahu wastaktamahu iyyaahaa mu daje moom naa la Abbas bi mu jógee ci sœur bi di Atika wax ko li mu koy wax ne ko yow nëbb ko bu ko tudd keneen ndax lii nga gis lii dëgg-dëgg gént ngo mu dajeeg bi mu génnee ci moom mm-hmm. bi mu génnee mu dajeeg al Walid ibn Utba muy al Walid di doomi Utba xam ngeen kuy kooku gisoon nañ ko fi de bàyyam moom moom lañ gisoon ca bu yàgg ba mbir taree ca cinquième année ba mu demoon ne waa Quraysh ginnaaw bi Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib tuubee mu am inf eh, eh, gaa yi nag daldi eh, mu ñaan leen lu am Quraysh ngir nag ngir ñu wàññi répression bi moom mooy wax ba boobu tam ñëwoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam dégg ko ba mu pare mu ne ko afaraxte yaa Abal Walid ne ko ndax pare nga yow Abul Walid bàyyi Al Walid Al Walid bii la moom lañ ko doon dàkkale abul walid mooy bàyyi walid mu taril ko suuratu fussilat kooku mooy utba bii doom ji nag di al walid niñ koy dàkkale dàkkantele moom xaritu al abbas al moom wa kaana sadiqan lahu wa kaana lahu sadiqan te dafa nekkoon xaritam fa zakaraha lahu al abbas ah comme que xaritam la mu dal di koy nettali li nga xam ne moom la sërëm bi Atika daal di gis ci gént daal di gént bi mu ko ko waxee ba pare nag wastaktamahu iyaaha mu ne ko nag maa ngi sàkku ci yow nag alwalid gént gii ma lay nettali maa ngi sàkku ci yow ah nag ma ko nëbbal nag bëgguma ko dégg ci keneen sama xarit la liñ naan sama xaritu benn bakkan moo tax ma wax la ko waaye na ko denc ngir mag yow waaye est dina ko denc fa zakaraha al walidu li abihi utba <laughs> al walid daal di dem wax ko baayam <laughs> nettali gént gi ko al ibn abdul muttalib daal di wax te ne ko bu ko wax keneen ah mu daal di koy wax bàyyi lii la moo tax secret boo ko xasee tudd daanaka ci àddina bi léegi kooku tuddal tuddatul secret ndax ñi amati néegu biir bareetul mooy ne nettali nettali quest qui se quest qui raconte loolu rawatina suñu jamono léegi léegi loolu mooy koo fi tuddal sa secret nga nekk cinquième étage boo moy ba nga jël ascenseur bi tuddal ko ko bala ngaa àgg ci rez de ca suuf bala ngay jël escalier yi wàcc boo wàccee ca suuf fekk gaay di ko waxtaane ndax ñoo gën gaaw melax ci nettali te léegi ak réseaux sociaux yi téléphone yeeg Facebook yeeg Viber yeeg Imo yeeg façon yooyoo mailing yi WhatsApp xaw ma nu ñu koy tuddee yooyu tax na ngay léegi ñoom dañoo gën a nekk ay professionnel ci nettali ñi ci amati néegu biir dañ leen di dañ leen di dañ leen di compter koo ci wax dara dangay jekke rek génn rek kenn di la ko nettali naan la waa saa yow moom nga xam ne waajaa fa jaar allahu akbar tamit nit kooku kenn mënu koo tudde al amin wóorul ndax ñoom ay nettalikat lañu mooy mënuñ bu ñu xëyee ñu xool lu ñu nettali même këru jàmbur lu ñu faj ñu ngi récup ñu ngi di photo di xool ngir lu ñu nettali bu ñu génnee te kër diw de man falaa jóge waay waay waa ji nag lii ak lii moom këram gi xanaa xoolaatu ko ak mam doomam ji ni mu réewe te pourtant ba mu fa newee moo fa nekk di ko neexal kat bu ko bàyyi dina rey kuréel sax man bu bàyyi ko xale la mais bu génnee naan man daal fa laa jóge mais gis nga doomam bi war naa yar doomam yi ni ñu reewe buccate ku reew ñàkkub yar mooy secret jàmbur mi newoon biir këram mu dem bi ko tasaare ci mbedd mi ndax lan amuñu néegu biir amuñu néegu biir loo bañ loo bañ ñu ñu loo bañ mu siiw bu ko nettali looloo dal al Abbaas radiyallahu dafa ñëw nettali ko alwalid alwalid dem nettali ko baay bi Utba moo tax léegi moom ko bañ mbir di siiw bu ko wax ndax yow ni nga jàppe naan kii mooy mooy sama nu mu tudd moom moom moom mooy sama xaritu bett mbakkan la moo tax ma koy wax mais moom it dafa am xaritu benn bakkanam moom danga koy kii moom it mu dem wax ko xaritu benn bakkanam ah. affaire bi jeex bu ko defee yow boo waxee mu ne àddeet ah, man moom rek laa ko wax te ba ma koy waxit wax naa ko li leer nee woon naa ko bu ko wax <laughs> loolu daal ku bañ say mbir bu ko wax te loolu loolu jikko yi jikko yi ndax nettali yu bari loolu ak ci fen la lay yóbbu kafaabil mar'i moo tax doy na ci nit mu nekk li xadiis bi wax doy na ci nit mu nekk kàcc-kat an yuhaddisa bi kulli ma lu mu dégg nettali ko lu toog aw kama qaala salaatu wassalaam mooy ne waa doy na ak fenkat fenkat international nit koo xam ne lu mu lu toq ci nopp bi mu nettali ko ba bari rek ci tongu foo lañ koy def di nettali rek temps am na luñ nettali loolu nag du jikkoy jullit ku koy def xamal ne yow kazzab nga kàcc kan la voilà kon nag ah. fa dhakaraha al walid li abihi utba al Walid mi al Abbas ne woon bu ko waxee ndax sama xarit nga mu dem wax ko bàyyi waay waaye xam na ne sheykhul jaahiliya bu mbir yi wàccee ci moom nga xam ne muy al Walid ibn Utba mbir yi dina siiw bi mu demee noonu nag ah fa fashal xadiis xatta taxaddasat bihi Qurayshun léegi nag affaire bi daal di siiw ba Quraysh ba waa Quraysh di ko nettal yonte grand place boo rombati andiya boo romb ci seen jataay yooyu nga dégg ñu naan waaye yéen yéen yéen yéen géntu ko Atika ji de ay way Atika Atika daal man daal gars yi di ko nettali fu ne mooy nekk léegi nag discussion wu bu doon tey dañ naan café yeeg bar yeeg euh, euh, euh, grand place yeeg ne gars yi grand place yi sax mosquée yi sax léegi dañ koo soppali ah grand place fi ñuy naane caay nag ban jaaxle beeg foofu yépp léegi lan la ñuy nettali ay way nettali lan la ñuy waxtaane nettali ko antique géntu ko antique hatta fasha fa fashal xadiis xatta taxaddasat bihi Quraysh mbir mi siiwa siiw ba ñépp di ko waxtaane mu nekk nag secret de polichinelle mooy yow ki ko génn yow mi jàpp ne mooy secret mooy yow loo xamante ni ñépp ko yëg nga ne secret la bi mbir mi demee noon nag ah qaala al Abbaas al Abbaas nag ne faxadawtu li atuufa bilbeyti wa abu jahl bnu hishamin fi rahtin min qurayshin qu'uudun min rahtin fi rahtin min qurayshin qu'uudun yataxaddasuuna bi ru'yaa aatika nee na ma xëy man al abbaas moom mi mbir yépp jaar ndax sœur waxoon na ko bu ko waxee moom mu ne ko yow bu ko waxee moom mu dem wax ko xabaar mooy ne nit ki booy def loolu doo jàpp ne dangaa fautif ndax danga naan ki ma ko wax moom du ko wax hmm. kookoo nay fii de koo fi foog ne Allahu akbar koo fi foog ne noonu la mel yow day nga am problème am na am na ñoo doom bu doon ñoom du duñu ko dégg doo ko dégg fekk yow waxoo ko nii ñoo ñoo bariwul te ñooy ñan ñoom ñooy ñan wa qalilun mahum lu néew lañ gaa yooyu ah al Abbaas man ma xëy radiyallahu anhu li atuufa bil bayt ngir ma wër kaaba gi comme ni ko aaday arab yi doon defee muy aada bu baax wër kaaba gi bu ñu xëyee nee na bi may dem ngir wër wa abu jahl ibn hishamin fi rahtin min qurayshin qu'udun yatahaddathuna bi ru'yatika nee na maa ngi fa bi may ñëw di wër si maa ngi fekk foofu ci côté kaaba gi zaadaha allahu tashrifan wa takriman abu jahl ibn hisham maa ngi fa romb abu jahlin mu nga fa fii raxti nekk ci benn mbooloo min qurayshin ci waa quraysh ci kilifaay quraysh yi qu'udin ñu ngi toog comme niñ ko doon baax a defee seen grand place yooyu ñu doon toog wër kaaba gi zaadaha allahu wa takriman luñ doon def mu ne yataxaddasuuna bi ru'yaati ñoom ñuy waxtaane géntu ko Aatika mu ne fa lamma ra'aani Abu Jahlin qaala yaa Abal Fadl idaa faraghta min tawaafika fa aqbil ilaynaa nee na bi ma Abu Jahlin séenee gis ma ne ma yaa Abal Fadl ne ma yow Abal Fadl moo doon Al Abbaas loolu lañ ko doon dàkkantele ndax doomam jooju jooju di alfadl ibn abbaas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma di mag ci seydina abdullah ibn abbaas eh, moom lañ ko doon dàkkantale moom seydina al abbaas naka yaay ji di lubaaba bint al xaaris ummul fadli lañ ko doon wax di bàyyu al fadlu abu jalin ne ko yaa abal fadli yow bàyyi fadl di kan al abbaas ida faragta min tawaafika fa aqbil ilayna ne ko boo pare ci sa tawaaf googu ngay def euh, jege si lu nga fekk si ñu fii toog ñun kilifaay qurayshin mu ne fa lamma faragtu aqbaltu hatta jalastu ma'ahum mu ne nag bi nga xamante ne nii ci laa tawaaf ba pare man al Abbaas radiyallahu anhu ma daal di yegge si dëgmal si leen ba ni ma leen di fekke fi ñu toog ma daal di toog ak ñoom fa qaala Abu Jahlin bi ma agsee Abu Jahlin ne ma yaa bani Abdil Muttalib mata hadathat fiikum hadhihi an Abu Jahl nee bi ma toogee Abu Jahl ne ma waaye yéen waa banu Abdul Muttalib mooy yéen waa kër Abdul Muttalib ndax <laughs> mooy seen baay ñoom ñépp mooy baayu al Abbaas ak Atika te tamit yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom ñépp mooy doomi Abdul Muttalib lañ moo tax comme niñ koy gisee ci Hunayn yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wàccoon la mu waroon jël ci suuf si naan ana ibnu Abdul Muttalib ana nabiyyu laa kadib man maay doomi Abdul Muttalib man maay yonent bi nga xam ne amu du wax lu amul mu ne leen nag ah, yéen waa bani Abdul mata ana kañ kañ depuis quand hmm? yéen depuis kañ yéen yéen waa kër euh, Abdul xadasat kañ la xew ci yéen haadihi nabiyya kañ ngeen am yonent bu jigéen mooy ironie la quoi ironie abu jahlin al mal'un alayhi mooy pour ironiser ñaawal kókkali mu naan al abbas mais kañ ngeen am ab yonent bu jigéen al abbas nee na qultu ma ne wa ma ah man xawma li nga bëgg a wax de li ngay wax mooy la abu jalin ne ko hee tilka ru'ya allati ra'at atika ne ko hee yaa baas xamal yaa gina xam ni may tilka ru'ya waaye xam nga ne moos li may wax mooy gént googee nga xam ne yaa yee ra'at atika nee nay atika sa sœur moo ko gis moom nga nettali alwalid alwalid nettali ko bàyyi mbir mi siiw ba foo waaye secret polichinelle la yaa gina xam li tax ma lay laaj loolu qaala euh, al Abbaas nee na ma ne qultu ma ne wamaara at yow gént gi ngay wax yow abd yow euh, ki Abu Jahlin mooy gën gént qaala Abu Jahlin ne ko bon mooy Abu Jahlin danaan al Abbaas day bon bu doon ci waxu léegi nii dañ naan day dof dof <laughs> mooy day day faire semblant que ni yëgul day faire semblant que ni yëgul li xew alors que moo gën a yëg ci xew d'ailleurs moom lañ ko nettali mu mbir la siiwee ci moom mu mel ni ko xamul naan ana ban lan mooy gént ko moo tax tontu ko ci côté gént mu ne ko ah, yaa bani Abdul Muttalib amaa raditum an yatanabba'a rijaalukum hatta tatanabba'a nisaa'ukum ne waa yéen a banu Abdul Muttalib gërëmu ngeen xanaa doyu leen muy yonent yonent lu seen góor ñi yéen seen góor ñi jàpp ne mooy yonent ma lay saar saam la ci jublu yéen daal ñëw ngeen neñu seenu kenn ci yéen ak góor ci yéen neenam yonent la ñu naan waaye déeta waay am beneen jigéen ci yéen ne yonent la di yonent yonent lu di jéem a wax ndax xam nga tatanab ba gis nga eh, eh, verbe bi mu utiliser abu jahlin laanatullah alayhi laanatullah xam nga mooy tatanabba mooy di jéem di ko def def lu mooy day jéem yonent yonentul liñ naan waa yow mu ne leen yéen seen góor ñi yéen doyu leen seen góor ñi di yonent yonentul ba léegi daal jigéen ñi daal ñoo ci des quoi di yonent yonent di yonent yonentul mu ne ko léegi nag mu ñëw nag ne xaaral al-Abbaas mii bu dee ne day jaay ne xamul li xew xaaral ma gin koo ñëw nag ci wax ne ko qad za'amat Aatikatu fi ru'ya annahu qaal infiru fi thalath amaana sa Abu Jahl man na bañ a yëg mooy gis nga rumeur man na bañ a yëg ne al-Abbaas mii ci moom la mbir mi jóge ndax rumeur lool rumeur kenn du xam ci kan la jóge instant bi rumeur yu bari yu siiw nit ñi di ko wax boo bëggoon a laaj ana ci kan la jóge mooy doo ko am dégg naa ñu ne nit ñee ñu euh, ñu ngi koy ruuma ndaat waaye waaye lu lu lu lu xew di xaw ma lan lu lu lu nan na luñ koy waxe façon wax yooyu ñépp yow lii ñépp nga koy wax nga naan nga naan ndax dëgg la mais boo leen nee fan la jóge fan la jóge manu manuñoo am cosaan ndax loolu mooy rumeur presque jamais nga yëg kan la ko jóge nit ki daal danaan dégg naa je pense que yaakaar naa nit ñee ngi wax de façon wax yooyu yëpp dara wiru ci mooy ne yow bu dee am nga respect ci sa bopp nit ki nit ku nekk bu dee am nga respect ci sa bopp yooyu waroo koo toxal waroo ko nettali képp koy nettali yooyu yow xamal ne sax muroo ak yaa ko piitini mooy sax mbañum rus yaa ko wasaare dëggaate ko bul bul bul merati nag foo waxati nit ñi naan duñ la gëm naan sawaay moom éréfi rek ay waxam moom bu ci mer ndax yow yaa ko def yow la yaa joué loolu yaa def loolu yaa ci dox ba mbir yi dee noonu léegi nag ma doon ñëw di mer mooy ne képp ku mel noonu yow sa respectabilité li ñu naan respectabilité yaa ko yaa ko bu doon a këyit la yaa ko téye xotti ko tëmbeel ko ci taal bi mu lakk moo tax yooyu kenn du ko def rumeur koo xam ne ay nett lañ ay rumeur lañ nee nañu Serigne diw de moo sàcc sàngamu ciy milliard dégg naa àddiya ñu ngi naan àddiya yu ko yi ko taalibe yu jox yépp la lekk waa jooju moom premièrement bu doon yow gis nga bu doon dëkkub jullit nga ne bu ñuy doxal sharia mooy ne yow dañ lay woo ne la indil preuve ci li nga wax gis nga boo ndiwul preuve ñu duma la ndax yow da nga tuumaal nit ak sàcc talu sàcc kon nag faut faire très attention il te ñun boo gisee yooyu yomb ñu ay rumeur yi mbir mi yëpp mën nga ko delloo ci leen mooy suñu ñàkk xam-xam-xamu xadiis ndax ku xam-xam-xamu xadiis waaw moo tax xadiis waaw akbar xadiisu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam gis nga boo ko xamee ku ko xam sax ay nettaleem dootul bari te muy nettali mooy ne mooy mooy liy utiliser mooy dee ko seetlu te boo boo dee seetlu ku xam yooyu nan lay waxe jamais buy wax loo xam ne da ko leer moom day wax lu leer ni lii te boo mayul da lay jox source ne la diw moom ne lii man dégg naa te da ngay seetlu maan dégg naa diw ne loolu moom kenn nettaliwu ko maa ko dégg bu dee yeneen lay nettal nga dégg euh, gars yi de ñu ngi naan mooy ne buy wax yu mel noonu day te yooyu yu bari bi ci da koy wax ba pare na yooyu moom jarul a bàyyi xel façon wax jii moom mooy wax ji nga xam ne waxi wolof lay gën a ñëw mooy lu siiw nit ñi di ko nettali te amul cosaan Abu Jahl man na am ne sax xamul ne ci Al Abbas la rumeur bi jóge ci ci la wax euh, lii sax ci la nettali bi jóge léegi nag comme wax na ko ne ko yéen xanaa seen góor ñi di yonent yonent ñu naan déet doyu ngeen jigéen ñi yonent yonent lu di di di ko laaj loolu la mu ne ko qad za'amat atikatu fi ru'yaha annahu qaal ne ko qad zaamat Atika sa sœur yow al-Abbas xoolal fii mbir leer bu dee xamoo kaay ma nettali la mbir mii tax ma lay wax ni sa sœur yi zaamat nee naay ñoom yéebéri bu ñu kii nii mooy duñ ne bu dee jullit la moo koy wax kilifaam wala jullit mbokk jullitam du wax zaama mooy jullit boo xam ne du du expliquer li cheikh bi wax mooy du expliquer xam ne ko expliquer mooy di wax lu amul bu nee zaama du ay neenaay déedéet mooy nee nan affirmatif mais Abu Jahl za'amat Atikatu ne ko é yow Abbas ma ne sa sœur Atika nee na nee naay ci géntam googu këne infiru fii salaah mu ne annahu qaal que waa ji mu gis ci biir gént gi dane waa yi waroon gëléem bi muy wax infiru fii salaas waajal leen takk xare fii salaas ñetti fan mooy bés bi mu gëse génte ji tàpp jàppale ñetti fan yi di ñëw bu yoboo ngeen waajal ngir xeexi ndax problème ndax la nar xew Quraysh ak yooyu yépp ak problème yi ñu ko gise woon sànq Abu Jahl nag ne ko sanatarabbasu bikum hadhihi thalath fa in yaku xaqan maa taqul sayakun wa in tamdi thalath wa lam yakun min dhalika shay'un naktub alaykum kitaaban annakum akdhabu ahli baytin fil arab Abu Jahl ne ko bon comme que gis nga sa sœur bi nee naa ci gént gi waa ji nee naay ci gént gi waa ji dane infiru fii salaat waajal leen xare ji ci ñetti fii ñetti fan ngeen am mooy la ne woon yéen ñetti fan ngeen am pour mën a dem waajal yi seen xeex boobu defi ko mu ne ko sanatarabbasu bikum hadhihi thalath ne ko al abbas yëg leen bu baax yéen waa banu abdul muttalib yéen la ñuy wax gis ngeen ñetti fan yooyu mu wax ci géntam gi ci mu gis ci gént gi nee dinañ leen may dinañ leen ndànku xaar leen ba euh, ñett yooyu ñëw léegi fa in yaku haqqan ma taqul bu ñu toogee ñetti fan yi gis ne réellement am na waaju ñëw wax ñu loolu comme niñ ko gisee ci gént gi waaju ñëw yéeg moo xam ci géléem wala lu mu war ñëw yëgal ñu ne waajal leen takk xeex bi ndax seen problème bu fi bu am ci Quraysh ñoom yëguñu ñoom instant bi yëguñu ne que ni Abu Sufyan yonent bi alayhi salaatu salaam ngi koy kaar yëguñu ko de léegi ñu ne ñun dinañ xaar ñetti fan yooyu fa in yaku haqqan ma taqul fa sayakun bu dee ne li mu li mu ne yaa yéey moo ko gént dëgg la ah dina nekk ci ñetti fan yi waaye wa in tamd thalath gis nga bu ñetti fan yi rombee walam yakun fii min zalika shay te li mu wax noonu ne ñu gis ni ay waaju jóge fële di yuuxu taxaw ab tax yuuxu nit ñi ñëw wër ko mu ne ëmmate leen ne leen gaaw leen ngeen waajal takk xeex amul ñëw ci kaaba gi yii ñëw gisuñu waajooju bu ñetti fan yi weesoo gisuñu nattum na la leer meewoon ambaas gis ni naktubu aleykum kitaaban dinañ bind benn téere boo xam ne contre yéen waa Abdul Muttalib yéen doomi Abdul Muttalib lan lañuy bind ci téere boobu lan lañuy bind ci këyit googu noonu këyit googu boo xam ne dañ koy bind def ko ci Kaaba bi nga xam ne léegi kéemul kenn xam nga màkk ku fa dugg surtout arab yi yoo xamoon nañ buñ ñëwee li ñu njëkk a def dañuy dañuy wër Kaaba gi yooyu ak door a def ci seeni soxla wala lu man di demee même buñ accès ba jant bi ba suuf sedd war suuf sedd moo xam bu digg wala boog heure yoo xam ne dina dal ñu ñëw wër léegi gis nga nañu bindaloon saxiifa ba bañ bindaloon embargo bi ci yeneen euh, waa jullit ñi ña leen gëmoon ña leen doon jàppale ci waa Bani Abdul Muttalib yéen ñi nu mel noonu la def xam nga nu ñuy defa dañuy bind benn këyit taf ko ci kaaba gi lan la def ci biir këyit bi annakum kënee akzabu ahli baytin fil arab dinañ bind ne banu abdul muttalib ci kayit gi banu abdul muttalib mooy waa kër abdul muttalib de akzabu ñoo dàq expliquer ñoo dàq nar ñoo dàq wax lu amul ahli baytin ci kër amul kër kër ci biir waxuma Quraysh mais arab yépp réunis waa a way Ghatafan Yasrib Quraysh Yaman Taif fépp Najraan ñépp dinañu arab yépp dinañu dinañu bind ci këyit kooku taf ko ci kaaba gi këyeen waa Banu Abdul Muttalib amul benn kër bu leen boo xam ne du nekkul ne yéen leen dàq expliquer yéen leen dàq wax lu dul dëgg Allahu akbar loolu la menacé al Abbas ne ko ba ba ñetti fan yi romb te gisuñu li li li li seen yonent boobu di yonent yonent lu bu jigéen bi wax muy Atika euh, euh, bint Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anha qaala al Abbas al Abbas ne radiyallahu anhu fa wallahi maa ngi wàcc yàlla ne maa kaana minni ilayhi kabiru shay'in mu ne fa wallahi man al abbaas maa ngi waat ci ne maa kaana minni ilayhi kabiru shay ne bi abu jahlin waxee lool ci kanamu dignitaire quraysh yi mu toogaloon mbooloo moom nee na maa ngi waat yàlla ne awma woon leneen awma woon dara lu ma ko wax lésé bouche bee mooy manuma ko awma lu ma koy tontu lu dul illaa anni jaxadtu dalik wa ankartu an takuna ra'at shay'an man daal bi waxee loolu leer na ndax mbir mi c'est grave te jamono yi mais ba léegi ah mooy réputation moo tax bokk na l'islam bokk na ci fondement yi l'islam yi yi tax mu ñëw maqasidu sharia objectif yi bopp mooy daal di protéger réputation mooy al-Abbas dafa gis ni ah loolu nag dina rëy mooy bu ñetti fan yi jàllee lii am mooy dañuy bind ne amul ci arab yi ku dàqa nar ki ñi nar dàqa wax lu amul ci arab yi tout mooy waa Bani Abdul Muttalib ñoom bon loolu day gaaw mu ngi mel ni pour nga gën comprendre tey ñu ne woon famille telle famille telle sont les plus grand délinquants de France xam nga loolu lu grand mooy am na ñoo xam ne moom jaral na leen bu ñu amee sant boobu léegi dañuy changer sant comme ñu ne santu euh, benn famille bu siiw wala benn famille rek les Romanov moom sont les plus grands délinquants de France mooy ne loolu dina tax am na ñoo xam ne bu ñu santee Romanov comme que loi bi may na leen ñu changer sant jaral na leen ñu changer ah ndax dañ naan ah non parce que ça nous colle partout taar la boo xam ne du deñ voilà loolu nag xam na léegi mais temps yooyu nag la gënoon a rëy ndax jamonoy alxasabu ak an mooy fi ma bokk li may sama dayoo ak askan wi ma bokk mais loolu moo doon société il fallait nga bokk ci groupe imaginer ñu ne groupe boobu yéena daq dàq kàcc ci nit ñi ala baax na moo tax nag aw ma woon leneen lu ma ko wax lu dul ma ne ko non non ma ne ko abu jahlin déedéet jaxatu daali ma weddi loolu ne ko non non non wa ankartu an takuna ra'at shay'an ma ne non dangaa juum de abu jahlin aatika di sama sœur gisul dara amul génn gént bu mu gént ah. nee na qaala thumma tafarraqna ala baas ne nag ginnaaw gi ma jóge fa ñoom ñu man ma dem ñu taqale ko nee na nag fa lamma am saytu bi ma gontee mooy ci ngoon ñibbi sama kër gont mu ne lan lam tabqa imra'atun min bani abdil muttalib illa atatni léegi ah, mbir mi siiw xam nga mbiri day siiw foofu ci kaaba gi foofu te toute façon bu la nee Abu Jahl na fa ne wax yenn ci kilifa Quraysh yi mooy ne am na ñeneen ñoo xam ne dañ fay nekk am na ñeneen ñoo xam ne ñoo dañ fay nekk te tamit même day siiw après même bu doon ñoom rek la Abu Jahl la ñooñu buñ dem dañ naan waaw al Abbas wax naa ko wax nañ ko ko nee na waxul dara te nag day nettali lépp ni mu deme nee bi ngoon jotee amul benn jigéen ci jigéenu Abdul Muttalib yi mooy sërëm yéeg mbokkam yi nga xam ne ñoo bokk euh, euh, ci jigéen ñi côté jigéen ñi ci waa kër Abdul Muttalib amul kenn ci ñoom lu dul ñoom ñépp a def délégation ku nekk daal di dikk si kër Abbas ku ci nekk boo ñëwee lii ngay wax mooy du dañoo def délégation mais ku nekk bi boo ko déggee rek da ngay dem ca Abbas bi nga agsee nag lan lay wax ku nekk boo agsee nee na fa xaalat ku nekk bu ñëwee danaan aqrartum li hada alfaasiqi alxabiis an yaqaca fi rijaalikum summa qad tanaawala annisaa wa anta tasmacu summa lam yakun cindaka giirun wala giira li sheyin mimma samicta nee na ku ñëw rek ku dégg mbir mi mbir mi dalay naqari ci sama sœur yéeg yooyu lu ñuy def dañuy ñëw sama kër ku ci nekk dafa ñëw sama kër bu ñëwee nag discours même discours bi di même aqrartum yow al abbas yow yaa may li hada al faasiqi mooy yow yow da nga confirmer daal di dëggal may al faasiqul xabiis faasiq kaccoor bu bon bu yées bii di abu jahlin yow yaa ko may an yaqa fi rijaalikum ba pare mel ni yow mu mu daal di dugg seen góor ñi yéen waa bani Abdul Muttalib ñun waa bani Abdul Muttalib suñu góor ña mu piétiner leen piétiner seen honneur wax ci ñoom lu ñaaw yow nga mel ni danga cee ànd daal parewul ci lool summa qad tanawala nisa wa ba pare mu jóge ci ci góor ñi dugg topp jigéen ñi di leen wax lu ñaaw ci waa bani Abdul Muttalib te yow al ngay dégg muy wax sa kanam nga noppi te la summa na yakun indaka ghayra muy piétiner suñu honneur góor jigéen ci waa bani Abdul Muttalib ngay dégg te amul mel ni amoo benn fiiraange la dugg benn honneur dugg la wala benn yëg sa bopp dugg la ngir nga man koo delloo li mu wax yemale ko palaasam moom al faasiqul xabiis di Abu Jahlin alayhi laanatullah waxoo dara luy wane loolu luy dindi li mu wax ginnaaw bi nga déggee lool muy wax <laughs> Al Abbas nag am problème am sérieux problème jigéen ñépp di ko dikkal kay ku ñëw rek même même discours bi la koy dóor kay ko yow bàyyaa bàyyi ku bon ku yées ki mu wax suñu góor ñeeg ñun lu ñu neex te waxoo dara nga toog mel ni ko ci ànd ak moom mooy ndax société loo xam yoo xam ne surtout foofu fi ma bokk dafa am solo koo ci laal benn koor lañu woon koo ci laal rek kenn ci membre famille yi ñoom ñépp nga toroxal ah al-Abbas nee ku ci ñëw nag boo waxee ba pare li ma lay wax naan xadd wallahi faal ne ah déet ah maa ngi waat ci yàlla ne faalt def naa de maa kaana minni ilayhi min kabir wa aymullah la ata'arradanna lahu fa ida aada la akfi kunna moom it nekk ko fi di weddi naan déedéet comme niñ ko doon de bu doon ñun ah déedéet déedéet lan xanaa déggoo ma ko tontu bu doon ñun façon wax yooyu la wax te yàlla xam na ne dañuy kàcc al abbas nag comme que ñoom ñu dëggu la ñoom radiyallahu anhu ñoom surtout waa banu abdul muttalib ak arabiya même yéeféer yi sax temps yi wax naa la tuubagul mais ñoom dañoo yoroon dañu amoon parole mu ne leen mu ne ku ñëw rek wax lool ci sërëm yi ah maa ngi wàcc yàlla ne de waaw ah, lii ngeen wax de loolu def mooy nag mooy daal damaa dégg lu muy wax mais nag maakaana min nii ilayhi min kabir bi muy wax nag amul woon daanaka aw ma woon lu rëy lu ma koy wax waaye phase boobu étape boobu weesu na waaye nag yëgal ne mooy femme bu ñëw wax ko lool ci mbokkam mi lii la lay wax wa aymullah maa ngi wàcc yàlla ne la ata'arradanna lahu bàyyi leen ba suba suba je vais réparer le suba moom dinaa dem ci Abu Jahlin fekk ko fam ma waxe woon loolu ma daal di koy gaaral fa aada bés bu waxaatee jaaraat ci lim waxoon démb naan seen yéen waa Banu Abdul Muttalib daal seen góor ñi di seen yéen doy seen góor ñi di yonent yonentulu ba léegi seen jigéen ñee yonent yonentulu mu ne bés bu ma waxaatee lool fa aada la akfiikunnahu bu ci jaaraatee dinaa leen ko fegal mooy dinaa leen tontul yéen waa bani Abdul Muttalib rawatina yéen jigéen ñi ñëw di plaindre non tontu boo xam ne ku ko dégg ci Quraysh xam ne ah waa bani Abdul Muttalib nag tontu nañu ah loolu la doon tontu jigéen ñi <laughs> nee na fa gadawtu fil yawmi thalisi nee na mu bàyyi ba troisième jour ba mooy demul ci suba ga dafa bàyyi ba troisième jour ba mu daldi demaat ci kàmba ji mooy troisième jour mooy mu ne min ru'ya Atika mooy dernier jour bi leen Abu Jahl ne woon ci lañ leen di may ba jour boobu gis na ba jour bi jeexee ci gisuñu yee yaa yee géntam ji li mu wax waajooju ñëwul fii di ñu di ñu di ñu mettre en garde naan ñu waajal leen xeet wallahi dinañ bind ne yéen a dàq kàcc ci ci ci arab yi mu ne nag ci troisième jour boobu ci laa xëy nee na bi may xëy man al abbas wa ana xadidun mughdabun ara anni qad faatani minhu amrun uhibbu an udrikahu minhu nee na nag bi may dem wa ana xadidun mughdab maa ngi mer nee na maa ngi mera mera mer mer goo xam ne mais mais mais exploser rek laa yi laay xaar maa ngi maa ngi bëgg rek Abu Jahl waay waay gaaral ma fekkaat ma fi may kii mu ne ma mu ne ma yow yow yéen a waxoon lii araa maa ngi doon gis bi may dem di xëy di dem foofu ci kamba gi araa am nii xat faata nii may fàttale ko tamit li ma sama jigéen ñi wax sama mbokk yi fàttalekuwaat seen bi xewoon diggante man ak Abu Jahl maa ngi gis ne waay waay xat faata nii rëcc na ma minhu ci Abu Jahl amrun mbir moo xam ne bu dëgg dëgg nag man bëgg naa al Abbaas an udrikahu minhu ma dab dabaatal mooy day jaay wax yu ñaaw ak wa maa ko xaaral sama làmmiñ a gën a ñaw bosam te dina xam nee na nag xaala al abbas ne nooy noonu la état wam la génne woon mer bëgg a jëli revanche nee na fa daxul masjida fara at nee na bi ma duggee ci jàkke ji ma daal gis Abu Jahl mu ne fa wallahi inni la amshi nahwahu ata'arraduhu li ya'uda li ba'd ma qaal fa aqa'u bihi nee na dama dugg ci jàkka ji ci kamba gi rek daal di koy gis mooy ci enceinte kamba gi foofu ma daal di gis Abu Jahl nee na maa ngi wàcc yàlla maa ngi dox nag di waaxu jëm si ci moom ngir rek bëgg di ko provoquer ngir mu jaar mu mu mu répété waat li mu waxoon keroog ba mu dugg ko bu ko waxoon wallaay dinaa ko wax loo xamante ne nii lool rek laa doon xam mu ne waaye nag wa kaana rajulan xafiifan abu jahlin dafa newoon nit koo xam ne nit ku sew la woon mooy ku woyof la woon pas woyof ci mooy dafa sewoon xadiidal waj yi xar kanam gi daal di sew mooy dafa sewoon xew xar kanam gi sew xadiidal lisaan waaye làmmeñ wu ñaw la yoroon mooy dafa ñaawoon làmmeñ ah, gaa yi moo tax euh, gis nga shu'ara yi poète yooyu euh, surtout jamono yooyu moo tax yeneen ci ma lay saab saab doon wax Seydina euh, nu mu Hassan radiyallahu anhu naan songu leen wa ruuxul qudus ma'ahum ba mu doon wax naan songu leen mooy ci làmmeñam ci point yi mu doon def ba pare ci beneen xadis mu ne gis nga Hassan lii muy wax yéefar yi ci lu metti mu ngi mel ni jam-jamu xeej buñ leen jam te lool euh, ñi nga xam ne amaguñ notoriété wala amaguñ yenn euh, daraja yi moo xam ci société bi wala yu mel noonu ñooñu mën nañoo bañ a comprendre bu baax lii may wax waaye képp koo xam ne da siiw comme ay député politicien moo xam oustaz nga wala yu mel noonu euh, am na yoo xam ne mooy ni lii may wax dina ko xam gis nga les médias man nañ lay yàqal sa àddina boo mayul ci benn article bu ñuy bind ci yow imagine ñu jël benn waay benn politicien ne waa ji euh, dafa ëmbal kolo am es Diop la collaboratrice ba tudd ministre tel moo ko ëmb ñu bind ko ci kii yi mais yi ni ñu koy jële revue de presse di ko waxtaani lu ne gis nga même bu dul dëgg après moom bu fiy nekk di porter plainte en attendant entre temps muy porter plainte affaire bi siiw na fu mu jaarati gaa yi dootuñu gis ci moom leneen lu kii moo ëmbal ndaw si koy gi muy giy liggéey moom loolu la waxam ah. léegi enquête bi même bu dee enquête nañ ba gis ne affaire du dëgg mbir moomu du denc moom tout le temps loolu la ko nit ñi gis bu ko defee réputation am yàqu bu moywul sax ci jamono yooyu mën na démissionner ne damay démissionner pour rétablir mon honneur pour laver mon honneur bi mel noonu moo tax ku siiw xam nga mbir yi loolu nag Abu Jahl nag ku ñaawoon làmmiñ la ku ñaaw xadiidal lisaan ku sew làmmiñ wu sew te ñaw la yorom wu ñaw bu laalee comme ni paaka yi dagge noonu lay dagge buy wax nit ku ñaaw buy wax ci nit lu ñaaw waaye xadiidal nazari nit la koo xam dama woon picc yooyu nga xam ne seen xool mooy dañuy repérer lu sori ku sew gis la woon mooy bay teel a repérer yow man ngeen a toogaloo mu gis loo xam ne yow gisagoo ko loo xam ne mu ngi ñëw mu gis ko fu sori te yow gisagoo ko mu ne Abu nag noonu la meloon xaala euh, Al Abbas ne bi may agsi noonu di ko ut si di xaar mu wax li mu waxoon nee na id xaraja naxwa baabil masjidi yashtad ci noonu rek moom mu jóg di waaxu gaaw ut si ci buntu kaaba ji ci buntu jàkka ji di génn qaala al abbas nee qultu fi nafsi ma wax ci sama bopp ma wax sama fond intérieur ne maa lahu laanahu llah waa kii la moo ko dal ba mu jóg gis ma may jege si nii mu gaaw jóg di waaxu di romb maanaam alalam moo ko dal laanahullah yàlla na ko buur yàlla e, e, e, rëbb rek ak kullu hada faraqun minni an ushatima mbaa du lii lépp da koo def ngir rek ragal ma daggasanteeg moom fayantoog moom ci lim ma doon wax keroog mbaa du tiit looloo tax mu gaaw tëb loolu la al abbaas soogoon radiyallahu anhu mu ne waaye wa ida huwa qad sami'a ma lam asma ndekete yoo du li ma fo mbir mi daal mooy ne moom qad sami'a dafa dégg ma lam asma noppi wax na la dafa gis gi dafa sew làmmeñ wi ñaw ta ta bon waaye xar kanam gi sew ta tamit ku nopp yi neexoon ndekete yoo moom Abu Jahlin fi pourtant maa ko gën a jege fi mu jóge fi mu fi maa ko gën a jege fi mu jëm mais moom ndege bi may waaxu di ñëw am na lu ma dégg dégg na man lu ma déggul lan la dégg sawt sawta Damdam ibn Amr al-Ghifari mu ngi dégg baatu Damdam kuy Damdam dam de moom la Abu Sufyaan yónni woon ne ko loo gaaw xeebal waxal waa Makka Muhammad alayhi salaatu wassalaam mu ngi kar seen njëggam seen caravane nee na ndekk moom lu wa huwa te moom yasraxu bi batnil waadi mu nga yuuxu yasruxu mu nga yuuxu ci dugg xuru Makka waaqifan ala ba'iri taxaw ci kaw gileema qad jadda ba'irahu daal di dagg euh, li nga xamante ne mooy bakkan bakkanu euh, li nga xamante ne mooy gëléem gi mu waroon waxoon naa la Abu Sufyaan dafa bokkoon ci way muuse arab yu rëy tànnul n'importe qui ngir mu dem daal di ëmmate waa Quraysh daal di leen galvaniser nag ngir nag ñu gaa jóg ngir dem défendre yi seen honneur ak seen marchandise mi nga xam ne moom la Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam naraka dafa tànn koo xamante ne Damdam ibn Amr al-Ghifari te moom metteur en scène woon comme nuñ ko waxe woon moom bi mu ñëwee waxoon naa tànn koo xam day ñëw naan waaye sabaaxul xayri ya ahla Makka na ngeen eh, nu ngeen fanaanoo yéen waa Makka ah Abu Sufyan moo yónni woon nee Damdam moom dafa mat na li mu doon te Abu Sufyaan waxoon na ko boo demee li ngay def ñaxoon na ko li koy defee moom it mu agsi qad jadda ba'ira daal di dagg bakkam giléem gi mu waroon mu daal di koy dagg mu daal di dagg li nga xamante ne nii mooy euh, bakkanu géléem gi wa hawwala rahlahu teg gi nga xam ne moom lay toog ci géléem gi mu daal di koy wëlbati ngir ngir dina dina pomper affaire bi que ni nag musiba dëgg moo moo moo xew wa shaqqa qamiisahu daal di xotti yére yim soloon moom Damdam wa huwa yaqulu te bi def lool ci kaw gëléem gi yéeg ci kaw gëléem gi mu ngi naan yaa ma'shara Quraysh allatima tallatima mu ngi naan yaa ma'shara qurayshin e yéen waa quraysh allatima tallatima caravane bi nga xam ne moo yépp seen marchandise def seen parfum seen soie yee seen marchandise mu rëy mi waay waay allatima marchandise mi marchandise mi daw leen ngeen daal di koy gaaw défendre lu ngeen yéex lu ngeen gaaw xeeb leen amwaalukum ma'a abi sufyaan dam-dam di yuuxu amashara ah, quraysh yéen waa quraysh njëgg mi njëgg mi amwaalukum seen alal ma'a abi sufyaan mu ngeen abu sufyaan qad arada laha muhammadun fi ashaabihi ne nag gis ngeen njëgg moomu qad arada laha gaaral na ko muhammadun sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam fi ashaabihi ànd ak saxaabaan yi ñu ngay kar seen njëgg mi lu ngeen yéex gaaw lu ngeen lu ngeen gaaw xeeb gaa yi te nag gis nga man dam-dam laa ara an tudrikuha al xaws al xaws wallahi man dam-dam malgré gis nga man dam-dam de gëm naa te jàpp naa ne gis nga lu ngeen gaaw gaaw gaaw bu ngeen newoon melax naaw sax du tax ngeen daf ko di ngeen fekk mu massacrer seen alal yi alxawsa wallooy alxawsa wallooy wallooy wallooy au secours au secours Allahu akbar gis ngeen dam dam de xam nga ne kii moom kii moom metteur en la moom wu na liggéey lii kay mooy gis nga seen navire bu doon tey pour nga comprendre seen navire yu jóge Hong Kong Singapour def seen conteneur yi nga xamante ne caravane yi conteneur yi nga xam ne ci bateau yi des centaines nga xam ne benn bato rek day yeb des milliers de conteneurs seen conteneur yooyu de gis ngeen moom nag la piraat yi daldi wër nañ leen te lu ngeen gaaw man da man sax foofu ma ne bu ngeen demee yéen bi ngeen fexe ba rëccal ba dal di leen fay rëccal caravane bi seen conteneur yooyu lu ngeen gaaw foog naa ne moom de toute façon c'est trop tard est loolu loolu loolu wax jooju lu muy tekki mooy ne toog leen jàpp ne ah c'est fini non mooy nag gars yi dañuy gën a gaaw xam ne mbir mi amatul temps à perdre alors ba pare nag mu ne leen alxawth alxawth au secours au secours alxawth alxawth ndimbalooy ndimbalooy loolu la dam wax al ne loolu nag laa ko jëlin dégg waa jooju moom la déggoon ndeket ndax da ko romb da ko gis muy ñëw di ko romb bu topp ko ñu dem dégg waa di wax loolu waa léegi laaj mooy ru'ya atika moom nekk na am nekkul ah kay kookoy bàjjal yonent bi radiyallahu taala anha muy atika bint abdul muttalib radiyallahu taala anha wa ardaah mooy ni rêve ba nekk réalité Abu Jahl neewoo dernier jour bi ci la waajaat ñetteelu jour bi mu doon wax al ne fa shaghalanii wa shaghalanii wa shaghalahu annii min al am nee na fa shaghalanii anhu Damdam moomu daal di def faaleetuma Abu Jahl talatuma ko sax waaye moom it Abu Jahl fa shaghalahu annii talul sax di fi nekk naan waa la ngeen waxoon kon nekk naan yooyu déedéet faalewu sax dama ñëw romb ngir diglu ji faalew am amatuma jotam moom it amatul sama jot ñun ñaar ñépp li ñu bëggoon bi may romb ñu dégg lu am dam-dam léegi nag ah situation bi nag leer na mooy Quraysh masuñoo yaakaar këni nag ah Muhammad alayhi salaatu wassalaam ak saxaabaa mi radiyallahu anhum ñeme nañ leen a def lii doon nañ gis kenn yu di wër nii mais bu mag bii caravane bi nga xam ne moo suñu sànniñ tàccu lépp nekk ah mu daal di ñuy kar nag mu ne fa tajahaza an-nas siraan nee na nit ñi nag daal waajal préparer seen bopp ngir xeexi siraan nu mu gën a gaaw waa Makka nag naan ah, ñu ngi nag dugg xam nga gis nañ entre parenthèses gis nañ yonent bi alayhi salaatu wasalaam naka la génne lan la wax discours bi mu def ci saxaaba yi radiyallahu anhum ne leen njëkkum Abu Sufyaan mi ngi ñëw mu ngi jege si ku pare rek na nga ñëw ñu dem nit ñi naan ko xaaral ma dem ci quartier suñu quartier sama kër jëli lu ma yóbbu mu ne déedéet ndax la doon bañ mu raw gis nañ bi ñu génnee ak nan lañ génne ñaata fas ñaata gëléem lañ am ba fa ñu yemoon ak ñoom ñu ne woon nañ taxaw foofu xool li xew Makka est-ce que Abu Sufyan ibn Harb moom mi ñuy nar a kar yëg na ko mbir ñu gis ne yëg na ko ndax dafa for ci wéyu bëy que yonent mi alayhi salaatu ak saxaaba yi ñu ngi koy kar réaction mu yónni dam-dam entre temps ñu ne nañu xool laata dam di àgg dafa am xew-xew bu am màkka muy xew-xewu aatika bi géntam gi dam agsi na nag wax ko léegi nag lu ñu dese mooy Quraysh yatajahazu ila badrin Quraysh nag di wàccaalu waa Quraysh seen wàccaay jëm fan ila badrin jëm badar allahu akbar loolu nag ci lañuy nekk nii tawaa màkk kon